léegi mooy koo xamante ne nii dafa fàtte julli euh, euh, euh, suba mu fàttale ku ko heure waxtu tisbaar bi lan lay njëkk a julli tisbaar dugg na loolu li gën a dëgër insha allah mooy day njëkk a julli suba gi après mu julli tisbaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko gisoon ci ghazwatu Xandaq keroog bi nga xamante nii ci la ci lañu am na xam nga gisoon nañ ci benn riwaay boo xam ne moom yonent ma la sab-sab dane tisbaar sëy naa jaagu tisbaar tàkkusaan yooyu yëpp dalee na faat ba heure timis lañ ko fàttaleku ndax dañoo préoccupé woon ak yéefér yi ne woon seen kanam doon jàmmaarloog ñoom ak ñuy garder foofu xandak ci biirum niñ ko gisoon kene après dafa wax ñu jàpp julli après mu julli tisbaar julli tàkkusaan jullee loolu moo tax maalikee rahmatullahi ne comme que dane mu julli taak tisbaar comme ni mu ko doon jullee ci waxtoom loolu mooy kon man faatatu salaa wala koo xam ne da koy fay qadaaha comme mu meloon al adaau yaxkil al qadaau yaxkil ada day niroog li nga xam ne mooy fay comme que loolu la suuf timis la woon mais comme que saxaaba bi rek anhu da ne mu julli ko comme ni mu ko doon jullee d'habitude kon loolu mooy wax yee ci suuf la ko waxoon julli tisbaar ak tàkkusaan ginnaaw ga mu julli timis te yooyu nag mu wax leen neena mu julli ko comme ni mu ko doon jullee kon mu wax leen ci kaw kon mooy lool la mooy kon da ngay eh, bu dee cinq ci julli waxtu ci jour la ci jour bi loolu mooy da ngay toog eh, respecter tartib bi mooy bu dee man tisbaar moo jot mais fajar dama ko fàttee julli suba da ngay julli suba daal di julli tisbaar après julli bu dee ne yow par exemple ca timis ga nga fàttaleku nga julliwoo tisbaar julliwoo timis ñoo julliwoo tisbaar julliwoo tàkkusaan timis jot bu da ngay julli tisbaar julli tàkkusaan après julli timis sauf que par exemple ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah dañ naan non loolu bu dee ne par exemple li bi am priorité mooy ne loolu du farata fenn tartib bi noonu du farata mooy ne affaire bi moo tax ñoom ñu naan ndax ba parce que waxtu wi jot comme bu timis jotee yow fekk julliwoo woon tisbaar ak tàkkusaan bi gën a important mooy waxtu timis ndax waxtoo ma jot bee moom weesu na après da ngay julli timis après nga julli yooyu mooy ñoom loolu dañ koo sopp kese tartib bi ndax yonent ma sar sam def na ko mais daal mënuñu ne nit ki yow dee ko da ngaa war a respecter li nga xam ne mooy tartib bi waaye li gën a dëgër mooy dañ koy respecter ndax li yonent ma sar sam def keroog ci xandaq li mu def keroog ci xandaq